kon moom maa di lii leen bàyyi di wax ci. am na ñeenti poñ. am na ñeenti poñ. ñeenti poñ yi moom bu ci benn manqué rek aj amul. ñeenti poñ yooyu mu xam bu ci benn manqué aj moom xamul. yeneen yi ci des yëpp loo ci manqué mën nga koo jàng. yeneen yi ci des yëpp lu ci manqué xam na loo ko mën a jàngee. benn def na ñeenti poñ yooyu bàyyi di dund te wax ci bu mu ngi dox diggante Safa ak Marwa. ñaareel bi mooy dox diggante Safa ak Marwa. ñetteel bi mooy taxaw Arafat. ñetteel bi moo di taxaw Arafat. ñeenteel bi mooy wër Kaaba nga jëlee ko Tabaski. ñetteel bi mooy nga wër Kaaba. ñeenteel bi mooy nga wër Kaaba gi. day jàng. waaye du tere kat bu demee it terewul yow def nga lu ñuy tere. kon nag li gën a mucc te moo wét. fi ngay mujj naawee dali jidda. fi ngay mujj naawee. mu wóor na ko dara fi jidda la. nga xarmale ko. nga xarmale kon foofa. te wallaahi yàlla dafa wax ne. te wallaahi yàlla dafa wax ne. mu ne wallaahi yàlla yàlla dafa wax ne. matal leen xaj. matal leen haj ak umra firikat yi wax ne firikat yi ñoom ñu wax ne mooy nga armale ko ci sa dëkk mooy nga armale ko ci sa dëkk nga xam ne sa tukki yëpp yaa ngi armale nga xam ne yow sa tukki lépp yaa ngi ko armale fooday njëkk yëpp mu ne fooday njëkk yi daanay nga armal ba ak tuuloo jëmmi xam moo daanay wax ne sib nga xat taasiwoo ci miixa. nga xarmal. taasiwoo ci miixa. taasiwoo ci miixa. loolu yàggaayab yoon wi ko waraloon. loolu yàggaayab wi ñu dox ñoom mag ñu njëkk moo ko waraloon. ak liñ tere ko xarmal ñu bëree. ak bu fekkee kon yow ne. loolu dafa yàgg ci kon li doon tere mën naa xam nga def ci lenn nit yàggaay bi. xamee ne waxtu yu néew rek la. waaye léegi bi nga xamee ne waxtu yu néew rek la. nga àgg. nga dal di àgg. kon ci biir moom dàqu moom. kon li gën. kuy dem ci avion bi. kuy dem ci avion bi. fa muy mujj naawee dal dal jëdd. bu fekkee rut la. bu fekkee sax lay naawee dal bu fekkee Dakar lay déparé rek. bu dalatee jëdd musaabiyoo bi. kon day deret du ko ci war. su fekkee defut loolu nag. ba àgg jiddoo. ba àgg jiddoo. kon xam ngeen ne jiddo rek la mën a armalee. waaye nag comme dama rey xar teg ca it. képp koo xam ne xarmaloo ba àgg jiddo sax faa armalee bul fàtte mukk ne war nga koo reyal xar. xar mi nag moom foo ko rey ak doy na. boo liggéey ba ca kër rey ko fi muy moom rek day na fekk. xarman mooy nga rafle ci koddaay. xarman moo di nga rafle ci koddaay. dootoo sol mbubb. dootoo sol mbubb. doo solit tubay. doo sol mbaxana. doo solit mbaxana. doo takk sax jaaro. doo takk sax jaaro. waxantuma lam. waxantuma la ak lam. lépp luy wër kër rek tere nañ ko. lépp loo xam ne boo ko tekkee mu wër sa cër bi ba daje. gis nañ loola. te boo bëggee xarmal da ngay sangu. te boo bëggee xarmal da ngay sangu njëkk. sangu mel ni cangaayal farata. boo noppee nag. nga dal di teraxlaayu boo dee góor. lambaayu. dal lambaayu. sol ñaari dàll. sa koddaay moom képp dootoo ci dolli dara nag. julli ñaari rakka it. kaafiroona ak lixlaas nga dal di sëlmal boo sëlmalee dal di balu yàlla nag ñaan yàlla it te bokk te nangu ko te bokk na ci soxla yi nga war a ñaan nga ñaan yàlla mu nga ne xëy na naa mu ñeexal yàlla bu bu fekkee xaj nga amal. wala nga ne xëy na naa xamra. xarmal naa ko mu ngi xal yàlla. bu fekkee xamra ngay xamal. nga dal di dox nag jëm Makka nag. bu fekkee cooto ngay dugg nga dem ak sa oto. di wax nag labbayka allahumma labbayka. di wax nag labbayka allahumma labbayka. bépp ba ngay xàjjee Makka nag. benn cangaay ngoog ci cangaay kuy xaj. benn cangaay ngoog ci cangaayal kii xaj. kii xaj dana sangu ñetti yoon. benn bi rek moo war. benn bi rek moo war. ñaari ci def sunna la wala muy lu ñu toog. waaye boo demee bay bëgg a dugg Makka ci boppam nag. nga sangu ca. biiru tuwal. ci biiru tuwal. moom lay tuwal tuwal. tuwal. moom la ñuy wax jarwal léegi. moom la ñuy wax léegi jarwal. kenn bu ko yëngatu ba sallallahu alayhi wa sallam ba tey fa. loolu teewaay moom pour magal kaaba gi rek la ndax yaa ngi bëgg a dugg Makka. sangaayal ñetteel li mooy bis bi ngay jógee Minan ngay dem di taxawee Arafat. mooy bés bi nga xamee ne yaa ngi dem taxawee Arafat. bu defar Arafat baax. boo toogee ci sa xayma ba sawal jot. boo toogee ci sa xayma ba sawal jot. foofu it bëgg na nga foofu. jël si nag soxo sa ñaan yi nga wagg ñaan sa taxawaayu Arafat. taxawaayu Arafat ci li ñu ci taxaw taxawaayu Arafat jubluwul fa nga dem taaw ne jot teew gi rek moom lañ ci jublu. boo teewee ci li nga xam ne moo di suufi Arafat. noo fa mën a teewee nag ci teew li ko dalee ci waxtu sawaal. ba jant bi so ba tuuti tegu ca. loolu kat moom rek mooy taxawaayu Arafat. daj woowu yonent bi taxaw ci sallallahu alayhi wa sallam parce que kenn nag mu dem fa taxawoon ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf caa taxaw wax ne ne man fii laa taxaw waaye arafaat yëppam taxawaay naa min na ni tam ba mu rendee ba mu rendee at yoom nee na fii day si laa rendee suma xaj yi waaye mi nan lépp lu am rendee kaay la foo si rendee doy na sëkk liñ doon wax ci kii xarmal mu ne ñu ñaari tëngaa yi ciy topp jubale kaaba ga rek noonu day ñu ne yonent bi defoon sallallahu alayhi wa sallam ba mu agsi ci kaaba gi ana lu mu njëkk a def dafa dem ko ba noppi dal di kaaba gi juróom-ñaari yoon yoo xam ne booy wër sa wet ak càmmoñ mooy féete kaaba gi sa càmmoñ daal ngay féetale kaaba gi di wëree nii. kenn du fa safaan nag. noonu lañ koy wëree it nag. ndax càmmoñ bi wete càmmoñ bi ci la xol bi nekk. te xol bi moo rag moom lañ bëgg mu saafarawu ci li ngay wër. yett yoon yi njëkk yi moom dangay lagg foofu tàllalaaj. ñeneen yoon yi ci def moom danga koy def. muy juróom-ñaari yoon. yoo xam ne yëpp ci Hajar Aswad lay tàmbalee. yoo xam ne yëpp ci Hajar Aswad la koy commencé. boo ca dellu see mu nekk. moom tasam barabam nangu ñaan la. boo siggee ci maqaam Ibrahima rek. boo siggee ci maqaam Ibrahima rek. taxaw foofu ñu wax léegi. Muhammad nga dal di jubali safar. nga dal di jubali nag daju safar. yonent ba ne safar nañ njëkkee doj bi yàlla njëkk. yonent nee na. na ngeen njëkkee doj bi yàlla njëkkee. xam nga ne yàlla safar la njëkk a tudd. dañ teg moowa. nga yëg ca doju safar. nga yëg ca doju safar. bi jubloo kaaba gi. bi jubloo kaaba gi. defal ñu la nga ñaanoon ca kaw saxaa jëlu jël ci saxaa juróom ñaari yoon diggante dem diw yoon na wàññeeku gi yëpp diw yoon doon ne da nga yem ba jël si mu nekk benn yoon boo dikkee ci saxaa boo jógee saxaa dem mara xam nga benn yoon boo jógee saxaa ñoo mara boo jógee Marwa dellu si Safa am nga beneen yoon. bët bu nekk da nga ko taxaw ñeenti yoon muy juróom-ñaari yoon. fonkab ñaareel baa ngoo. fonkab ñaareel baa ngoo. tey la juróom-ñetti fan ci tabaski. bu ne tey la juróom-ñetti fan ci tabaski nag. nga génnee Makka dem mi nan. sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la defoon moom. dem na nga koy dem mi nan balaa tisbaar a jot ci Makka. foofa nga jullee tisbaar yi tamit nan. takkusaan timis gee suba julli juróom yëpp. sunnaal nañ la ci sunnaal nañ ko ci yow nga julli ko tamit nan. bésu juróom-ñeenteel bi. buy jëm ku day sënk béppin kabir nga daal di jubali arafat loolu

kaaba gi ñaan yi nga xam ne mu tawil bi moo ko gën saxe ak ñaan nga ñu ne bu taxin ñaanal say lakk ci lii sa soxla te nga xam ko kenn ndax yàlla lakk bu nekk la dégg bu kër gi seddee bu kër gi seddee boo amee cafeel ci xàgg ca bëgg yonent taxawal boo amee cafeel nag ci xàgg ca bëgg ba yonent bi taxawal sallallahu alayhi wa sallam nga dem taxaw ko loolu it ba tey rafet na ndax ñu bari danañ koy def boo taxawee itam ba jant bi sox ba teg tuuti nga jógee Arafat jëm si nag Musdalifa boo jógee Arafat te jant bi sox boo jógee Arafat te jant alayhi wa sallam wiitar sax julliwu ko. ba mu jullee timis ak gee rek dafa dem nelaw ba ko. ba mu jullee timis ak gee rek dafa tëdd di nelaw ba ko sëñ. bu bët setee fajar jii niit rek. ba bët setee ba fajar jii niit. fajar nga dal di julli suur. fajar yëpp fajar keroog moo ciy gën a teel. fajar yëpp fajar keroog moo ciy gën a teel. nga dal di julli suba nag. boo jullee suba ba noppi nag. te mos dali ko nga taxaw nag jëmm di ñaan seen soxla yow xam nga sa soxla xam nga it lakk dina dégg seen soxla ñaan nag di ñaan it ba bët set rek nga jël mi nan nag jigéen góor. doo ko laal doo baneexu ci moom. doo ko laal doo baneexu ci moom. bépp ngay xewal ko rek. doo rey rab. doo rey nan la rab. doo dog it jenn garab. wala jenn ñax. yooyu yëpp xaaral nañ ko képp ku ko xaaral. boo ko dee def tawaafu li faa jënd nag. li nga xaaral lépp may nañ la ñeenti ponk yi xarmal dox diggante bi laaj Maodo dox diggante bi laaj Maodo yi nag day jokkaleeg nit pour ñu topp ci koy loolu moo tax ñu waral wutal ku doon mooy ak si wut kaaba yi wut boobu moom farata la waaye du koy